rahmatullahi alayhi fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. kon ci suñu jotaay bi ñu génn ñu ngi woon gisoon nañ xadiis bu njëkk bi ginnaaw biñ gisee laay yi nga xam ne moom la njëkk moom la ubbe woon buntu bi moom al imaam. rahimahullahu taala muy xadiisu niya xadiis bi wax <clears throat> ci nit ku ne jëf yëpp ci yéene kese la aju xadiis boobu nag euh, xanaa lenn lañ fàttoon euh, préciser waale mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na loo xam ne tudd ko xam nga boo seetloo dane innamal a'maalu binniyaat wa innama li kulli imri'in ma nawa fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulih loolu mooy hijra boo xam ne képp koo xam ne sa gàddaay daa nekk jëm ca yàlla yàllaa la tax a jóg am ngërëmam tabaraka wa taala wa rasuli ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam kooku de gàddaayam dina dem ca la ko tax a jóg waaye képp koo xam ne moom dafa gàddaay parce que daa am mbiru àddina boo xam ne moom la bëgg a uti jigéen gu muy takk ah, kooku ci loolu lu jëm mais am na beneen bu def xam nga waxoon naa loolu du lu xaram nit fii mën a jóge benn dëkk dem beneen dëkk ngir takk fa soxna kenn manu ko ne nga def kaa xaram <laughs> waaw moo taxoon ma ne ak euh, man damay jóge benn dëkk dem beneen dëkk ngir lan ngir ut fa li nga xamante ne nii parce que samay client comme ni ñu joxewoon exemple ñi may jaay ñiy jënd ci sama marché bi fa lañ ne ma dem fa loolu kenn manu la ne yow li nga def daa xaram mais loolu lu dagan la mais sauf que mbir mi mooy daa réyoon dafa nekkoon loo xam ne dañ leen doon woo ñu ñëw Medina ngir rawale seen bakkan rawale seen diine mais ngir jàppale yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax taa yooyu nit ñi dañoo néewoon lislaam dañu néewoon seeni noon yi tiim leen fu ne comme ni nga xam ne noonu la ko Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daal di woon waxe waaw dank benn dank kay jëmale ci ñoom ne foog ñu éliminer leen foog ñu jeexal leen waaw boobu lislaam daf ko soxla woon moo taxoon mu ne woon farata pour képp ku ko man mu jógi Makka zaadaha llahu sharafa ñëw Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalaam léegi loolu lu mooy loolu ni mu rëyee quand yow yéenewoo ngir lool nga dem ngir takkub femme wala mbiru àddina bu la tax a jóg voilà léegi am na beneen affaire mooy bi nga xam ne nit ki dafa hijra ngir dem defi lu xaram loolu yonent bi alayhi salaatu tudd ko sax ndax ñàkkuk soloom jarul sax maa waaw waaw nekkul sax bi euh, euh, li tudd lool ndax loolu dafa évident mooy mbir la moo xam ne saa saute aux yeux képp koo xam ne mooy man haajara ila ma'siya képp koo xam ne fa man kaanat hijratuhu ila ma'siya <laughs> koo xamante ni moom ak hijraam ci mooy yàlla la jëm waaw waaye fii la daggee fii fii nii la luyee benn oto waaw Dakar ngir dem Thiès parce que am na fa benn femme boo xam ne tag daganu ko dara xaaju la nekk wax to mu mooy dañoo nekk noonu kese parce que samedi soir la am na dancing bu ñu war a dem wala am na benn kii wala il va passer des bons moments là-bas loolu moom dafa aram <laughs> kooku xam nga kook saafara la voyage la mais nga dem uniquement ne sax damay jóge Dakar dem dëkk Cees pour mooy yàlla nekk sama waaja nga xam ne ndaw si ne xalaay dem ndax sama waaji ma nopp fa la nekk te xaaju ñoo bëgg a takkante mukk dañuy dëkk noonu rek nekk ci concubinage xam ne bu la ku leen di soog nee couple la nekk doon couple dara couple xaraam kese la mais loolu moo dafa xaraam waaw loolu moom taxul ñuy wax waaw war koo xam ne dafa gàddaay jóge am réew ah dem beneen ñëw parce que nee bon léegi comme que fii moom moom voilà léegi ak la liberté Sénégal boo fi newee du ma fi mën a nekk ab góor jigéen comme ni ma ko bëggee léegi man damay gàddaa yi damay jóge dëkk bi immigré dem États-Unis foofu j'aurai mes droits de faire lu ma neex voilà foofu y'a des associations yoo xamante ne ni dañ ma jàppale kooku kay xam nga ne tukkeem googu dafa xaraam waaw ainsi de suite ainsi de suite waaw. yow nga tukki mooy tukki daal yow daal mbir mi lenn la yéene ba nga ciy am yonent bi saa saa tuddul bii ndax bii dafa leer waaw ko mais dafa leer mais loolu lu jar a bàyyi xel la mooy képp tamit koo xamante ne ni dafa gàddaay ngir mooy yàlla kooku <laughs> gàddaay mooy yàlla la ciy am voilà. léegi nag euh, man naa dem moom tamit <laughs> dem foofule euh, la mu bëggoon amuma ah, femme bi mën naa jóge Dakar ne léegi parce que petit ami wo voilà il est à Kédougou foofu lay liggéey fa la am un bon boulot day dem nekk ak moom voilà léegi moom jóge na fii dëkkatul Dakar mu ngi fële ta ta takk fa loolu xaajuñoo nekk xalaat ñu dëkk noonu en concubinage di ko ci nekkal nekkaale loolu mu dem ah ba mu demee ñu licencié waa ji <laughs> waaw waa war a defaat demi tour kooku mooy am na ci yéene boobu ba tax na koo dem mooy da ci am loolu ndax dem na commencé na def affaire voilà kon nag mu ngi noonu euh, wallahu taala alam léegi nag ñu jël kon deuxième hadith bi kon al imam an-Nawawi mu ne rahimahullah wa an ummi al-mu'minin ummi abdillah Aisha radiyallahu taala anha annaha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghzu jayshun al-Ka'bah fa idaa kaanuu bi baydaa'a mina al-ardi yuxsafu bi awwalihim wa aaxirihim qaalat qultu yaa rasuulallaah sallallaahu alayhi wa sallam kayfa yuxsafu bi awwalihim wa aaxirihim wa fiihim aswaaquhum wa man laysa minhum qaala sallallaahu alayhi wa sallam yuxsafu bi awwalihim wa aaxirihim summa yub'asuuna calaa niyyaatihim muttafaqun calayhi qaala al-musannif rahimahullaah haadaa lafzul buxaari kon al-imaam an-nawawi rahimahullaah muy ñëw ci ñaareelu xadiis bi. mu ne kon ña ba léegi bul fàtte ne ñu ngi ci buntu bi nga xam ne mooy wax sellal. tey teewal yéene ci mbooleem suñu jëf yi suñu wax yi ak suñu état feeñi ak yu nëbbu yi ñaareelu xadis ginnaaw xadis bi gën a màgg muy xadisu niyya mu ne wa an ummil mu'minin yàlla mooy kan ummi abdillah dakkantalam moo doon eh, eh, eh, yaayi abdillah mooy kan mu ne aïsha ta boo xamul mooy kan mooy sayyidatu aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ndax ñu naan ko euh, ummul mu'minin parce que borom dee wax ne yéen ñi gëm yàlla ci suuratu euh, al-Ahzab mu ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam ah awla an-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim waaw moo gën a yey moo gën a yey ñi nga xamante ne nii way ngëm yàlla yi min anfusim ci seen bopp mooy fii mu ne jullit bu ne yonent bi alayhi salaatu salaam boo loo man di yor bu ko yonent bi alayhi salaam euh, euh, euh, bëggee yow day xaraam nga téye ko waaw day xaraam yow nga yoroon affaire boobu waaw ndax lan annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim moo gën a yey way ngëm yàlla yi ci seen bopp loolu mooy lan tamit bu bëggee bëgg-bëgg yonent bi saa saam bu taxawee yow sa am en tant que jullit nar amatoo droit di am beneen bëgg-bëgg bu wuteeg bosam waaw sa bos ngay seeyal ci bosam ndax lan am na biyu awlaa bil mu'minina min anfusihim loolu ngay gis gravité wu nga xam ne lii yonent bi saa saam da koo tere quand même yow nga ne bon malgré tout ça damay def leneen. gravité bi ci annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim alayhi salaatu wassalaam moo gën a ci way gëm yàlla yi seen bopp yow boo nekk yonent bi saa saa bu newoon yow nga ne am ku war a musiba muy ñëw yow da ngaa war comme ni Sayyid Siddiq ñi nga xam ne ñoom ñoo xam loolu waaw defoon ba ñuy dugg ca xuntuma ba ñuy gàddaay waaw dugg palte kii bi yëpp xool est amul luy lor ci biir waaw. ñuy gàddaay nekk ci yoon wi léeg-léeg mu nekk ci kanam léeg-léeg mu nekk ci ginnaaw léeg-léeg mu nekk ci kanam ci ndeejoor wala léeg-léeg mu nekk ci gannaaw ba yonent bi saa saam remarque ko ko laaj ko waaw mu wax ko ko yow moom man damay saa bu ma bu ñuy dox ba ma xalaat ne ah ñi ñuy topp amaana ñu jóge ci gannaaw ma dem ci gannaaw ma jekki ne tam ñu jóge ci kanam ma dem loolu lépp ngir aar yeneen bi yi salaatu wasallam ñoon ñoo xamoon lan la waaw al ndax annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim waaw droit tant que bi am looy bëgg ka bañ waaw bu bëgg-bëgg yonent bi alayhi salaatu ak ak li muy bañ taxawee waaw waaw loolu nag mooy surtout li nga xamante ne looy faratayee tax waaw mais bu dee yi nga xamante ne comme loo xam ne moom naturellement la ne lii du ko lekk comme mbëtt waaw biñ ko tegalee mbëtt euh, moom lekkul ñu ne ndax dafa xaraam mu ne déedéet man awma prérogative manuma di xaraamal loo xam ne yàlla moo ko dagan waaye lekk leen sauf que sama ñamu fa jóge mooy fi fi mu waaw loolu rekk a tax waaye lekk leen loolu kenn manu ci wax ah ah saa yow hé attention yow kon lekk mbët non moom ci boppam leeral ma lool kon dañ ci xamee ne am na yoo xam ne yooyu àggu ci mais ñun suñu doomu jamono yi ñuy bañ mooy loo xam ne dafa nekk faraka yonent ba lay sax sax bëgg ko ñun ñu toog mais waaw allahu akbar ci biir téeréer insha allah gis yu mel noon yu baree baree bari waaw comme gaa yi nga xam ne lee moom euh, wal iyaadu billah insha allahu taala kon moo gën a ci way ngëm yàlla yi seen bopp wa azwaajuhu te soxnaam yi ummahatuhum ñoom ñooy seeni nday ndayu lan nga ne ah ah oui man de jullit laa Sayyidatu Aisha moo ma jur mooy sama maam ma la waaw sa yaay la waxuma sa maam sa yaay la Sayyidatu Ummu Salama sama maam la waaw waxuma sa maam sa yaay la waaw <laughs> ah mais man man liee laa amag moom man aw ma benn benn kii arabien ah. <laughs> aw ma benn sama cosaan amul kenn ku ci arab yi wala waa lii ummu tash tashrif la ndayu ndayu ndayu teraanga la ba yonent ba ne saab nekkee aban li kulli mu'minin wa muslim la ay soxnaam nekkee aban li kulli eh, um uh, umman ummahat li kulli muslimin wa mu'min voilà yonent ba ne saab ba mu bàyyi ñépp bàyyi képp kuy jullit waaw mooy ki leen di nandal mooy ki leen di teg tete mooy ki leen di gindi ay soxnaam it mujj ci loolu ci la ñu amee yonent bi alayhi salaatu salaam ci la ñu amee ñu nekk seen ndey mais tekkiwul ne euh, kon léegi euh, man bu boobaa loolu euh, tekkiwul ne par exemple saxaaba yi nga xamante ne bokkuñu woon nekkuñu woon pot armalu kenn ci ñoom que ne dañ doon man di wéet non non mukk mooy doone kon manoo woon ne waa ñoom seen ndey la kon kay manoon ne non <laughs> lu dul ñi nga xam ne seeni koñ armal lañ comme Seydina Abdourahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu Sayyidatu Hafsa ak Seydina Abdallah ibn Umar voilà par exemple koo xamante ne nii comme Talha ibn Ubaydillah ko armalu Sayyidatu Hafsa mënoo ñëw ne kon ñoom mën a wéet déedéet voilà um, wax moo tax ñuy wax waan ummul mu'minin soxnaa yonent bi alayhi suñu borom nee na suñuy nday lañ kon nag kon ci nday jëlee nañ ci nday jullit ñi ummi abdillah lool dàkkantaab la woon sayyidatu Aisha adama ah ummi abdillah mooy la ummi abdillah mooy nday abdillah mooy la mère de abdillah mooy yaayu abdillah nga ne ah kon sayyidatu Aisha xamaluma ko doom ak yonent bi alayhi salaam de wala daa sëyoon fenn avant ñu ne noonu yonent bi alayhi salaatu ko njëkk a denc am na nag kuñ ko doon promettre mais après bàyyam euh, bon loolu antuwul da koo may yonent bi alayhi salaatu salaam ci gàtt tama suñoo am doom mais mais kon lan moo tax ñu naan ko ummi abdillah ah loolu da ah, loolu loolu lool loolu dara loolu fii la dàkkantal la dàkkantal obligé wul ki ñuy dàkkantal fokk daa fekk buñ naan abu kene daa fekk kooku am am daa fekk mu am doom déedéet loolu loolu loolu mën naa euh, man naa nekk am na ñoo xam ne dañ leen di dàkkantal loo xam ne ñoom da am nañu doom ju mel noonu mais même bu dee ne tout le temps loolu lay tekki comme yeneen ci bari saa saa bu ñu naan ko abul qaasim yi alayhi amoon na doom ju al qaasim mais du lool kese taxoon ñu ko doon wax abul qaasim waaw ndax moom moo ne inna allaha huwal mu'ti waaw euh, wa ana euh, al Euh, wa ana al qasim wa ana abul qasim voilà loolu mooy séddale boobu nga xam ne boroom bi euh, euh, moom la de jaarale ci loxoom moom la jaarale ci loxoom moom yonent bi alayhi salaatu ni nga xam ne borom bi joxe moom nga xam ne mooy joxe kon séddale boobu nga xam ne moom la ko borom bi def mu ki nga xam ne mooy séddale lépp luy jóge ci borom bi di dem ci mbindeef yi loolu le moo loolu surtout moo tax ñu naan mu abul qaasim boobu loolu lay nekk ca gannaaw abul qaasim boobu am na ñoo xam ne nag parce que doom ju ñu am rek ñu tudd noonu moo tax ñu naan abu diw wala ummu diw wala wala yaayu diw wala abu diw mais loolu tekkiwul ne nit ki daa am doom kese nit dinañ ko dàkkantal di ko wax abu diw te sax amul amul sax li nga xamante ne nii mooy mooy gone la waaw nga ne ma luy gone ma mais man na am quatre ans ñu naan ko abu diw ma ne ma ah c'est quoi ton dalil ça ma ne mooy xadiisu kii bi Seydina Anas bi nga xamante ne mu ngi ci Sahihayni voilà mu ngi eh, ci Sahihayni doy na bon imaam Ahmad it ñeneen i solo nañ ko eh, rahmatullah alayhim bi nga xamante ne ci la doon nettali eh, benn frère am petit frère moom Seydina ah, Anas bu ndaw boo xamante ne nii. mooy bon daa amoon benn picc picc mi faatu euh, mu triste nag nekk ci kër gi xam nga rek xale bu amee benn fowukaay après fowukaay bi naax saay quoi léegi nag bon mu mu triste ndeysaan bi mu tristee nag euh, léegi yonent ma lay saa saam ñëw fa doon leen doon seet si waa kër Seyna Anas radiyallahu anhu nee na bi mu ñëwee gis ko mu ngi fee nuyu nit ñi kii gis ne mu ngi fee taxaw. xale baa ngi ne toog toog fële ci coin bi ci benn ruq ndaysaan triste waaw léegi nag mu ñëw ci moom naan ko ya aba umayr ma fa'ala an-nughayr waaw naan ko ya aba ya aba abu umayr waaw xale la boo <laughs> tax sëy naa anas ne li axin lii saxiir ngir sama benn eh, eh, eh, yaqulu li axin lii saxiir ngir sama frère boo xam ne bu ndaw la woon waaw xale la mu naan ko yaa aba umayr e yow baayu umayr maada faala nughayr nan la picc mu ndaw ma nga yoroon di am nughayr léegi ah moom nan la def waaw bi laaj ay mbirum waaw am di di di toppatoo mbiru xale yi waaw bugg ci kër mel ni xale yi existé wuñ romb leen doo leen nuyu boo gisee sax ñu xaw a triste yow intérêt de marbre mooy yow xam nga ne royo yonent bi alayhi salaam sori nga jàngale voilà yow sori nga lool jàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon fii lañu leen soxoon yaa Aba Umayr xale bu ndaw mu naan ko ko daa tollu am doom mu naan ko yaa Aba Umayr pour war ne kon dàkkantal rek il faut ku ñu wax Aba baayu diw rek daa fekk kooku moo jur kooku wala ummu diw daa fekk am doom ju tudd noonu déedéet sayyidatu Aisha nag c'était ça dañ koy wax ummu waaye amul woon doom bay am sax ku naan abdullah sauf que boroom xam-xam yi dañ naan li tax ñu naan ko ummu abdillah mooy doomu sœuram grande sœuram nga ne wan grande sœuram ma kan nga ci xam asma bint bint abi bakr radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma nga xam ne moom sayyidatu Aisha ñoo bokkoon baay mais bokkuñ yaay ah moom euh, magam boobu dafa amoon doomam doom doom yu bari mais doom bi nga xamante ne moo ci gën a siiw muy Seydina Abdallah ibn Zubayr voilà mu nga xam ne moom bokk na ci ñi njëkk euh, juddu Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ndax ndeyam di yonent bi muy gàddaay dafa fekkoon mu nekkoon mu wësinoon mu mu mu kii woon mu ëmboon ko voilà Sayyidatu Asmaa bi muy jóge Makka damay waajal sax yonent bi alayhi salaam ak baayam Ah, Seydina Abu Bakar ñuy gàddaay boobu daa fekkoon mu tolloon diggante waaw mais teewu ko gàddaay yi teg ci def lépp loo xam ne lu ko war la neewul ah non man bon man fii mu ne manuma boole ëmb ak nekk fi di leen waaja waajalal euh, bon seet leen keneen quoi taluma ji quoi déedéet dafa def yëpp ba moom génnam ba mu jotee dafa génn dem waaw gàddaay yi fa la amee doom doomam joon nag mu am muy doomam ju njëkk muy Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhu sayyidatu Aisha da ko soppoon lool bëggoon ko moom moom nag lañ ko doon dàkkantele muy Abdallah ibn Zubayr bi doom az-Zubayr ibn al-Awwam ak sayyidatu bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma loolu moo tax eh, ñu koy dàkkantele ummi Abdillah nday Abdillah kon mu ne aishata li sayyidatuna aisha radiyallahu anha annaha qaalat ñun de li ñu waxoon dañ ko xaw a kii sax aku déglu arbaay nay dañ na mais yow defoo ni ah, lii lu kii littéral ah yow daa mel ni c'est pas littéral te daa mel lu la nga annoncé woon nga ne wax na dëgg de wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg oh, voilà insha allahu taala on va continuer mais bu mënee nekk rek baax na voilà annaha qaalat mu ne qaala rasulullahi sayyidatu Aisha kon mu ne yonent bi de ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na yaghzu jayshul Kaaba yaghzu dina xare dina song waaw mooy am inter mooy euh, armée boo xam ne dañuy takku ba dëgër am fas ne dañuy dem xare yi ña nga xam ne ñoo nekk ca Kaaba ga toji Kaaba ga sax waaw nga ko yor waaw fa in bi baydaa min al ard bu ñëwee nag ba takku def armée bu mag ba ñëw benn pakk boo xamante ne nii ci suuf si pakk bii nag ci imaamu mus euh, sahih imaam muslim comme que wax nañ la ne moom soloo na ko dane bi ñu ñëwee bil bayda ba ñuy agsi fi nga xamante ne mooy al bayda bayda boobu nag euh, comme ni ñoom al imaam al xaafiz rahimahullah euh, dane boobu mooy baydaa bu siiw bi waaw baydaa xam nga ci arab mooy pàkk waaw mooy pàkk mais euh, moom dane mooy baydaa boobu bi nekk entre Médina ak Makka voilà nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam fa euh, fa la taxawoon ba mu yéegee ci gëléemam ba taxaw ne coow daal di def talbiya yoo yële ah, ah labbayk labbayka ak bi xajjin ak loolu nag wuute yi ci am est ce que aj kese law defoon yooyu gisoon nañ ko ci yaatal lool walillahi alhamdu wal minna ci li nga xamante ne nii mooy ci eh, siira bi walillahi alhamdu wal minna waaye ku mel na al imaam al xaafis dane baydaa boobu lay wax diggante makka ak medina muy baydaa boo xam ne pàkk la boo xam ne bu ñu xam la eh, moo tax ci riwaaya imaam muslim mu ne bil baydaa bi mu añëwee ba bërëb bi nga xam ne mooy albayda léegi mu ne bi agsee ci pàkk boobu nag armée boobale yuxsafu bi awwalihim wa axirihim rek borom bi rëngi rëngee suuf ci seen suufu tànk yi ñoom ñëpp mooy du defi ñoom ñëpp bàyyiwul kenn bi awwalihim ci seen euh, njaal deen ñi ci jiitu ak ñi mujj mooy bàyyiwul mooy ñëpp lay defi ab tremblement de terre lay def suuf si yëngu ñoom ñépp ñu dugg ci biir pëtëx waaw daal di surux tey xaalat bi mu waxee loolu rek kultu sayyidatu Aisha nee na ma ne yonent bi saa saa bi yonent bi saa saa waxee lii ma ne ko mais ya rasulallah mais dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam hein parce que xadiis bi yonent bi saa saa da nelaw boo xaw a yëngatu ñu naan ko mais yow de def na loo xamante ne nii a woon gis nga def après ci la nettalee nettali bii mais dafa am ay nit. ñoo xamante ne ni euh, euh, ci ci samay euh, nit quoi waa ci samay ñoñ mooy ci xeetam la ñuy bokk yoo xam ne dañuy jublu ca Kaaba ga waaw waaw am seenu chef boo xam ne dañuy ñëw nag ngir buum Kaaba geeg yooyu ak ñafane léegi nag ci la leen lii dale Sayyidatu Aisha nag radiyallahu anha nee na ma ne mais yonentu Yàlla sax ya Rasulullah ndaw yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne kayfa yuxsafu bi awwalihim wa axirihim mais lan lañuy lan lan lañuy yëngalee suuf si tremblement de terre ba ñu alku ñoom ñépp ah, bàyyiwu ci kenn ña ca njëkk ña ca mujj ñépp lay alak wa fiihim bon te foofu nag mooy bërëb bi nga wax nii aswaaquhum mooy nitu seen marché ña yor seen waa marché yaa nga fa ak seen marché ak ña fay liggéey hmm? waman laysa minhum te foofu am na ñoo xam ne dañoo doon jël dañoo jëloon yoon ba rek di def ak ñoo xamante ne sax daa fekk seen convoi wala yañ doon dox ñoo ñoo dañoo daje ñii rek ñoom loolu sax taxu leen woon a jóg bokkul sax ci ci ci arme boobu léegi ñu alak leen tremblement de terre ña nga xam ne ñoom dañ fa newoon di jaay yëguñ li xew comme nga toog rek am ba arme bu jóge fii ñëw bëgg a song fi nga ne yow doo ci dara ñu bàyyi leen bañ agsi foofu ñu yëngal ko waa marché baak ak ñi nga xam ne sax leneen leen taxoon a jóg di jox seen yitte ñu boole leen mais ren di loolu moom. nan la nan lay demee noonu lu tax ñu def leen lool lu tax nan lañ leen di di di rëng-rëngee ñoom ñépp xaala nee na yonente bi alei satu salaam ma yuxsafu bi awwalihim wa axirihim waaw li ma wax noonu la <laughs> waaw dañuy yëngal suuf si ñoom ñépp ñu surux ci biir ñoom ñépp bi awwalihim ñu jiitoog wa axirihim ak ñi ca mujj summa ginnaaw gi nag loolu mooy fii ci àddina summa ginnaaw gi yawmal qiyaam na ñu daal di leen la ala niyyatihim ci seen kaw yéene ya ñu amoon ku nekk ci ñoom waaw ña amoon yéene yi ñëw toj kaaba gi ñëw boobu nit ñi ñooñu ci yéene boobu lañ muy arme ba yéene boobu la ñuy dekkee yow mal xiyam borom bi mbugal leen mu leen jéggalu ñi nga xam ne nag dañ doon liggéey rek romb foofu wala dañ doon doxi seeni soxla ñu rënga rëngéey ko waale ko tremblement de terre bi jàppaale leen ñooñu lan mooy xew ñooñu buñ leen de ñoom la leen taxoon a jóg seen yéene ba ñu amoon bokk ñoom lool ci loolu ci kaw loolee lañ leen di dekkile ki toogoon di jaay njaay mu dagan ngir après am boutique am fii di ubbi ngir man cee dundal njabootam ñu rën ngir yoon daale ko foofa kooku it bu xëyee moom buñ ko dekkilee lan la ci lan lay dekkee day dekkee yéene def loo xam ne euh, activité njaay mu dagan voilà ci loo xam ne ngir suturaal boppam bu ci yéenee yàlla ak yooyu yëpp ak yooyu loolee ci kaw loolee lay dekkee lii ban <laughs> mu ne lii imaamul Buxaari euh, an-Nawawi rahimahullah mu ne muttafaqun alayhi ñaari sëriñ yi daal dinañ ciy def loolu waxoon nañ muttafaqun alayhi bii weesu. mu ne nag hada lii nag ma indi fii lafzu muslim mooy expression yi nga xamante ne nii non lafzul Buxaari parce que lafzu muslim du lii moo taxoon waxoon naa la sànq ba bi ñu ñëwee bil bayda mu ne hada lafzul Buxaari lii ma indi fii nag xadiis bii nii version la. mooy kàllaama mooy kaddu yi nga xam ne boo demee sax imaamul Buxaari rahimahullahu taala ñi nga ko fay fekke voilà kon lii la yonent bi alayhi salaatu salaam wax léegi nga ne ma waa léegi hadith bi ban ban lëkkaale la am ak buntu bi ñu ne ñu ne la mooy buntu yéene lay wax di sellal ngir yàlla tey teewal yéene ci mbooleem suñu jëf yeeg suñu wax yeeg suñu xaal yi yu feeñee yu nëbbu yi lii <laughs> lii kay ci dëgg dëgg ci loolu lay wax ban lëkkaale la am mooy ne ñi nga xam ne dañoo jugoon ngir def lu bon xam nga maa la doon wax bi ñuy tàmbali naan la xadiis bële bi ñu gisoon am na lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxul ñi nga xam ne dañuy jóg ngir def lu bon voilà xadiis bi moom lay wax ñi nga xam ne yéene kii ne ba jóg ngir pakkaa rek armée boobu ñooñu kon ñoom seen jug jóg lan la ci lu bon la moo tax seen yéene boroom bi daal di leen alal waaw léegi moo mooy moo tax bu leen di dekkil dekkil bu leen di dekkil ci kaw yéene boobu kantaa ñi nga ñoom yéene leneen lañ amoon dañ doon doxi seen soxla wala dañ doon doxi mbokk wala dañ doon dem yóbbu seen mbokk mu feebar mu fekk leen foofu ñu rëng-rëngee suuf si ñooñu noonu ci yéene def lu baax loolu lañ leen bi dekki leen kanta commerçant bi wax naa la ko sànq kiy jaay toogoon fa kooku ci yéeneem lañ koy dekki leen ku kë gis ku nekk rek kon yow na dekkee mooy ci yéene ba nga xam ne noonu nga faatoo woon ka faatoo ci yéene bu bon yéene bu bon noonu lay dekkee ka faatoo baax noonu lay dekkee kon kay mu kon mooy dañuy teewal suñu diine ci lépp lu ñuy def parce que dee fu ne la ñu mën a fekke te tamit dinañ ci jàngale yeneen ci xadis bi mooy di ànd ak ñu yées di toogaale ñoom problème bi nga xam ne moo ci xam nga ñi nga xam ne ñoom xare taxul leen woon a jox seeni soxla wala kiy jaay foofu moom lan lañ ci mais lan moo tax ñu suuf si parce am na ñu yées ñu jóge na ne ñëw bëgg a toj kaaba bi ñooñu ñootu waral suñu borom rëngërëngee suuf si loolu dañ ciy jàng ne kon di ànd ak ñu yées yow na la leer ne problème ba nga xam ne moom ngay moom ngay kii mooy mbugal ma bu leen di dal la lay dalaale waaw waaw te bu dee nag yow da ñëw nekk fa ànd ak ñoom même yéene yéene bokk même yéene yéenay bokk yéenay jugandoo yéenay même ci yéene boobu ngeen di décliné waaw mbugalum yàlla ngeen di am bu leen jéggalul bu dee nag même yéene bu baax ne nekk waaye nekk ñu yées lii mooy problème bi waaw. problème yi mooy bu affaire bii ñëw sentence bi mbugal mi borom bi ñëpp lay ñëpp la koy teg waaw bu ko tegee nag ndax yaa nekk ak ñoom loolu moo tax yeneen tubaab yi saa saam doon tere naan daganalul ay jullit yoo xam dañuy nekk ci biir ay yéeféer yoo xam ne te man nañoo dem feneen te mënuñu faa jaamu seen borom. voilà loolu insha allah dañ ci gën a ñëw ci xadis bi ci tegu ndax dafa gën a euh, day laalaale xadis bi insha allahu taala kon.